a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi al-amiin nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafizu an-nawawiyyu rahimahullaah fii kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wasalaam fil baabi saani wasalaasi mi'a saani wasalaasi mi'a. waan asiid ibn abi asiidin attaabi'i rahimahullahu ta'aala an imra'atin minal mubaayi'aati radiyallahu anhunna annahaa qaalat kaana fiimaa axada alaynaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil ma'ruufi allazii axada alaynaa allaa na'siyahu fiihi allaa naxmisha wajhahu walaa nad'uwa waylahu walaa nashukka jaybahu walaa nanshura sha'rahu rawaahu abu daawud rahimahullahu bi isnaadin hasan kon al imaamul haafiz rahimahullahu ta'ala an-nawawi mu ñëwaat ak ñun ci suñu buntu bii di chapitre trois cent deux ci kitaab al umuur al manhiyya anhaa di baabu tahriimi niyaaha alal mayyit wa latmil xaddi wa shaqqil jaybi ba nim jeexa walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn hadis bi nga xam ne moom lañ mujj woon gis moo doon hadis 1664 mu doon woon waan abi Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an-naa'ihatu idhaa lam tatub qabla mawtihaa tuqaamu yawma al-qiyaamah wa 'alayhaa sirbaalun min qatiraanin wa dir'un min jarab walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis 1665 mu ne waan Asid du Usayd ah waaw am na Abi Asid du Abi Asid Ibn Abi Asid voilà Asid Ibn Abi Asid <laughs> voilà rahimahullahu ta'ala mu euh, yi taala annahum wa ardaahum mu ne moom an imraatin muy jële ci benn jigéen minal mubaayi'ati jigéen boo xam ne bokk na ci jigéen ñi nga xam ne soxna yi nga xam ne dañoo jaayante woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy kon saxaaba bu jigéen la mais tuddul turam léegi ci biir nañu est-ce que kon du problème quoi parce que kat wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam waaw ndax kat Euh, mu kat loolu mooy daa am euh, raawin mooy koo xamante ne daa solo xadiis boo xamante ne tudduñu kan kat ñu ne benn waay nee na saa benn tante fa nga am tante yu bari saa benn najaay nee na saa benn bàyyi te teew nga am ci ñu bari ñeen li ñu wóor na ñii li ñu wóor wala nga de diw nee loolu mooy mubham waaw waaw mu mu mu mu mu mu nga nga bañ koo jaawale ak beneen affaire bi bu ah mubham daa am mooy bi nga xamante ne kon tudduñu waaji waaw un professeur a dit am na benn sëriñ mu ne te léegi wal iyaazu billah <laughs> sëriñ boobu man na wóor man na bañ a wóor xataa jàngalekam xadiis yi moo tax dangay gis ñoom ñu am sëriñ yoo xam ne dañ naan ñoom duñu duñu soloo ci moom dara parce xam ne ne wóorul voilà te seen sëriñ la <laughs> voilà mu ngi noonu jiw <laughs> moom waaw booy booy booy booy sàkku xam-xam daal takkal dajaleel boo paree nag nga segg ay segg nga ne Serigne diw moom <laughs> kooku moom baax na quoi <laughs> waaw am na yu ma jële woon ci moom de nee de dara du ma ko utiliser waaw xam na ni wóoru waaw waaw kay loolu mooy mubham fii tudduñu saxaa kii bi saxaaba bu jigéen bi saxaar bi mais est problème la Euh, dinañ ko gis annaha qaalat mu nekk ji ndaw soosu bokk ci ndaw jigéen ñi jaayante woon ak yeneen saa salaam ci suuratul mumtahana ca fin ba gisoot wax ñu ngi ko doon wax keroog ci xadiisu sayyidatu ummu atiyata nusaybata wala nasiba bint kaabin euh, ci ay euh, wax yi nga xam ne amoon nañ ci turam radiyallahu taala anha wa ardaaha léegi ndaw si moom mu ne am naa qaalat mu ne kaana nekkoon na fii ma axada alaynaa rasulullah li nga xam ne yeneen saasam ba muy jaayantee ñun da koo jëloon ci ñun bu bokkoon ci fil ma'ruf waaw ci jekk nga xamante ne nii axada alaynaa la jëloon ci ñun mooy lan ala naasiya ñu bañ koo moy fii ci loolee waaw waaw bokkoon na ci ala naxmisha wajha mooy ñu bañ a jàpp suñu xar kanam yi hein di xotti suñu xar kanam yi loolu mooy nax mi xamsul waj bi mooy di di déchiré di gajj waaw di gajj sa xar kanam yi parce que da ngaa am musiba du la dal waaw di ko gajj di di sa weyi ci kaa kitti di yuuxu waala man de dee naay torox naa toskare naay waaw mu ne loolu waxoon nañu bokkoon na li mu jëloon pacte bi mu jëloon ci engagement ni lii moom bu leen ko def wala na doon wa wayla ñu bandi woote ci waylu ak sobu ak subóor <laughs> mooy way way toskare naa waa wayla woonaa sama toskare loolu mu ne bokkoon na ci yoon saa sam jëloon ci ñun pacte ne duñ ko duñ ko def duñ ko wax bu ñu amee musiba wala nasuqa jayba te duñu xotti suñu yére yi ñuy dugal suñu bopp yi suñu yére yi buñ koy sol fa ñuy dugal bopp ba fu muy dugg ñu jàpp foofu rek kii jëm ci suuf wala ci wet yëpp nag foo ko xottee baax ci la waaw c'est la même chose jàpp ci dënn bi rek picc parce que da ngaa am musiba mu ne loolu waxoon na buñ ko def de wala nasuqa wala nasuqa jayba wala nansura sha'ra ñu mën a jël suñu lo suñu suñu karaw yi tasaare ko dindi ci yi wala moom lañ doon wax jaxase affaire yi rek bay ko ci suuf <laughs> loolu waxoon na bu ñu ko def de waaw tasaare sa karaw gi toppatoo ci dara sa karaw masula mel da nga ko doon topp di ko takk di ko defar waaw nga am musiba nag dindi ko kii jaxasoo ku la gis yaakaar ne bu dee sa mbokk yi nga xam ne sa koñ armal yi nga mën nañoo gis lool ci yow sa bopp saa nga muur mu mel ni njuuma la la keneen keneen la alors que moom la <laughs> lool dañ koo tere ah mu ne yeneen tibaay saa saa waxoon na déedéet waaw bu leen def yi mu ne hadis bi rawaahu solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah bi isnaadin hasan ci càll la boo xam ne bu baax la léegi laaj mu njëkk bi mooy est ce moom dong ko solo ñu ne la bi moom dong moo ci wéete mu ngi ko di ci kitaabul janaa'iz waaw hmm. eh, waaw fi an foofu la gondi mu ne haddathana Musaddad al-imam Sulayman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullahu ta'ala ñu xamoon ko ci al-imam Abu Dawud mu ne haddathana rahimahullah nett lañu Musaddad suñu sëriñ di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullah génn àddina la 228 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Humayd ibn al-Aswad alhamdulillah mu nekk ñu nettal mooy Humayd ibn al-Aswad di Humayd ibn al-Aswad ibn al-Ashqar al-Basri Abul Aswad al-Karabisi rahimahullahu ta'ala al-Basri <coughs> eh, génn àddina 184 moom nag imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na saduq bo bo kële moom kenn du laaj mooy kan Musaddad Serigne imaam al-Bukhari yu rëy yu mag yooyu moom taxul ñuy laaj voilà Humayd bi ibn al-Aswad imaam al-Bukhari al-Hafiz Ibn Hajar nee na saduq ku dëggu la yahimu qalila doon na def def lu ne lu hmm? imaam Abu Hatim Razi moom dana siqa voilà <laughs> ah, ah, ah, imaam Ahmad ibn Hanbal subhaanallah ma ankara ma yaji'u bihi <laughs> voilà loolu moo tax laa ba ñeene moom laa ba sa bihi el imaam ad-Daraqutni ah c'est rahmatullah alayhi hmm? Eh, kon nag mu ngi noonee kon moom mu ne rahimahullahu taala léegi moom mu ne haddathana netan al-Hajjaj mu imam Abu Dawud ne amil amilun li Umar ibn Abdul Aziz ala rabada voilà mu nekk moom Humayd ibn al-Aswad mu ne ki ma nettali ki ñu nettali mooy al-Hajjaj ah muy al-Hajjaj ibn Safwan ibn Abi Yazid al-Madani do nga xam ne ima Seydina Umar ibn Abdul Aziz bi mu ne xalifa rabada moom la ko joxoon mooy foofule Seydina bu Medina la benn dëkk bu village bu jege Medina boo xam ne Seydina Mawlana Abu Dar radiyallahu anhu foofule benn àddina moom mii nag di Hajjaj ibn Safwan euh, Seydina Umar ibn Abdul Aziz moom la mu toogaloon ko foofule moom nag muy génnaan la 157 saduq euh, ci Taqrib at-Tahdhib imaam Ahmad moom dana siqa ku dëgër la rahmatullahi qaala nag mu ne haddathani Asiid ibnu Abi Asiid mu ne ki ma nettali mooy Asiid man dongu ibnu Abi Asiid Asiid ibnu Abi Asiid Yaziid al-Barraad Abu Sa'iid al-Madiini rahimahullahu ta'aala léegi moom mi mu ngi génn àddina ci njàlbéenu xilaafa Abu Ja'far al-Mansuur kañ la kii nag moom borom Taqriib at-Tahziib tamit dane bale imaam al-Haafiz Hajar dane saduuq Euh, même bu dee ne imaam al Daaraqutni dañu jële ci moom rahimahullah mu ne yoo tabaru bi moom mën nañoo xel ay xadiisam voilà sa dëggu la voilà kon nag mu ngi noonee rahmatullah alayhi léegi moom <coughs> Asid ibn Abi Asid moo tax imaam al-Hafiz eh, ibn eh, eh, an-Nawawi mu ne at-Tabi'i saxaaba la woon rahimahullahu ta'ala ah an imraatin mu jële ci benn jigéen mi minal mubaayaati benn jigéen boo xam ne ci ñi jaayante woon ak yonent bi alayhi salaatu salaam la waaw léegi nag wax ji mooy mais est-ce que lii wér na ko parce que bokk na lii tax xadis du wér mooy nga xadis boo xam ne waa xamuñu kan la kenn ci càllale bi dañ naan la loolu comme ni ko boroom xam-xamu xadis yi ba ilmu mustalah di leerale mooy loolu amul benn problème amu ci mooy bu dee ne euh, loolu euh, bu dee saxaaba la loolu fi muy amee problème mooy ku dul saxaaba parce que saxaaba yi suñu borom moo leen sellal ñoom ñëpp moo leen setal waaw moo ne radiyallahu anhum gërëm na leen te borom bi nee na inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin borom bi du gërëm nit ñoo xam ne dañoo génn toog waaw kon ñoom ñëpp a dëgër ñoom ñëpp wér moo tax xadis boo xam ne ci Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ali ak xadis boo xam ne saxaaba boo xamante ne nii xamuñu lan la tudd booy côté boobu mooy ne le fait que bu ba ci saxaaba boobu mooy jeex na parce que li mu wax mooy ne yoneen saasam ne na loolu dañuy xam ne yoneen saasam ma ko c'est la même chose voilà xadis boo xam ne Seydina Abu Bakar moo ko nettali wala Seydina Ali ibn Abi Talib ak xadis boo xam ne Seydina Muaz Seydina Abu Hurayra Seydina Anas ibn Malik yooyu yëpp ci kaw noonu c'est la même parce que la ñoom ñëpp wér léegi sax nañ kenn ci yoneen saasam la jóge buñ nee nag waa ji xamuñu kan la loolu it garaawul parce que ñoom yëpp wér l'essentiel mooy taabi'i bi nekk ci saxaaba la ko jëlee il wér waaw il faut mu nekk ku wóor mooy afid mi saduq la bu nee ne da jëlee na ci too xam ne jaayante naa yeneen saa salaam dañuy xam ne loolu am na te bu boobaa garaawul mooy jahalatu saxaabi la tadur réere aynu saxaabi kii nekkali xadiis xam nañ ne saxaaba la mais na la tudd loolu garaawul voilà loolu garaawul ci benn xadiis wala ñu naan ah, Abu Malik al-Ash'ari la wala abu abu ah, kii est-ce que Abu Malik al-Ash'ari mi ngi gisoon bii weesu. xam nga moom lañ gisoon ci xadiisu euh, say imaamu muslim rahmatullahi ala al jamii waa abu malik la wala abu amir al ashari surtout xadiis di wax tere bi nga xam ne tere musique ak yooyu mazamini <laughs> imaam naxas ma naan loolu day tax xadiis boobu du wér quoi ngi xadiisu imaamul buxaari rahimahullah laalu ndax parce que daa am si gis ak ndax kii la mais l'essentiel mooy est-ce que ah, du saxaaba wala déet <laughs> mooy leer bi saxaaba la ñu ne hadith bi est-ce Abu Saïd al moo ko nettal wala Seydina Ibn Abbas lan mooy différence bi c'est la même chose <laughs> ñi ko ñi nekk ci kaw wér nañ jeex na voilà loolu moo tax loolu moom lu wax joo xam ne ju tegu ci lenn la mooy wax jooju dëgërul du lu ñuy jàpp mooy saxaaba bu dee ne xamuñu ni mu tudd loolu garaawul voilà la jahalatu saxaabi la tadur kama huwa ma'lumun 'inda al-mustalahiyyin bi 'ilmi al-hadith ñi nga xam ne ñooy spécialiste yi ñoom boo demee ci sa borom kii mu ngi koy leeral euh, alfiyatu suyuti moo na imaamul buxaari imaam al-hafiz hajar ci bulughul maram bi ci baabul miyaah kitaabu tahaara baabul miyaah hadith set bi mu doon wax wa an rajulin sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli al-mar'a awi rajul bi fadlil mar'a wal yaqtarifa jami'a imaam Abu Dawud mi moo ko solo nag imaam An-Nasa'i mu ne wa isnaaduhu sahih te càllaleen du wér te xam na ne mu ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax lool pourtant euh, euh, euh, Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari kooku du Abdurrahman ibn Awf moom moo solo woon xadiis boobu mooy Humayd ibn ibn Abdurrahman al-Himyari bokkul ak Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf parce que ñoom ñaar ñooñu dañoo dañoo bokkoon jamono voilà. léegi mooy moom moo ne alximyar yi moo ne moom jëlee na ci euh, ñii ne Abdallah ibn Mughaffal lañ wax ñeneen ak ñeneen voilà mais loolu taxuñoo jóg quoi mais le fait que mu ne waan rajulin en tout cas kenn xamul kañ la boo xam ne saxiba ànd ak annabi yonent bi alayhi salaam annahu qaala nee na naha yonent bi alayhi salaam tere na naha rasulullahi dawal yàlla alayhi salaam tere na an taxtasila al mar'atu bi fadli al mar'a bi bi fadli rajul mooy jigéen gi di sangu ci mbesitu buur mooy jëkkëram jëkkëram sangoo ci soo mu des wala paan mu jël sangoo loolu lool yoneen saa sam tere na ko awi rajul wala góor bi fadlil mar'a wala góor gi ñëw jigéen sangu ci ba ci paan ba mu des wala soo nga ñëw di sangu ci loolee la ca des wala yaxtarifa waaye nag mën nañoo bokk ñoom ñaar sangoondoo jami'an tiim soo bi wala paan bi ku nekk bi as comme ni yoneen saa salam li Sayyidatu Aisha ne dañ doon bokk doon san sangoo ci benn ndab maag yoneen saa salam mu ma da'i lii ma ko mu naan ma desal ma manaan naan ko yow desal ma <laughs> ñuy ñuy seen loxo yi di awan ku nekk di kii bañ ko laajee ne ko waaw waaw góor moom mën naa gis koy ma mu ne man a yeneen tibari saa sam dañ doon sankoo ci benn nag masala boobu gis nañ ko bu yàggul ne yooyu yëpp daraa ci newul voilà ballu dagan la te loolu sax day gën a tax nit ki yem ci soxnaam waaw sinon la mu ko bañal ñenn ñu pervers ñi moom wala iblis mën na leen jàpp eh, ay bañal na la ko demal ci jaaykatu seen bopp ah moom moom maadaama xay nga lépp man nga ko faama wal iyaazu billah <laughs> voilà moo la restriction yooyu gars yi di wax moom dara ci taxawul te loolu waxoon nañ ko ba imaam An-Nawawi doon wax liñ la waxoon ne insha allah moom lañ gis ne moo gën a dëgër bon xaar kon xadiis bii liñ ci bëggoon a wax <coughs> mooy xadiis boobu ki mu jóge te xadiis boobu ak ah, exactement nam commencé mooy waan rajulin sahiban nabi sallallahu alayhi naw qaal da commencé xadiis bi que ne yeneen saa daa tere am yam tasuta ahaduna ahaduna kulla yow daa tere kenn ci ñun góor ñi muy muy muy muy muy muy muy peñaw tous les jours <laughs> maa day bañ ngóor di deñ mu xaw a jigéene quoi góor goo xam ne fu ñu ko fekk mu ngi ci seetu yeeg euh, di xool nii ndax di xool apparence am tout le temps mu ngi ci peñewul yéeg nangam lu baax la yooyu saa sam da doon defar karawam di ko diw di ko kii lu baax la mais nga dëkk ci tous les dalay génn ci am solo yi ba pare niru la laaj jigéen ñi quoi waaw <laughs> walla iyaazu billaah kon loolu c'était pour dire que loolu amul benn problème ci hadis moo tax imaam al-Hasan ibn Hajar foofu mu ne wa isnaaduhu sahih te càllaleem bu wér bu wér na bu dee moom wan nga jàpp ne loolu na mu ci kaw ah ñi kon fii noonu la waan kon ñu ñëwaat ci al imaamu Abu Daawud rahimahullahu kon ñu ngi woon kon an imraatin muy jële ci benn soxna min al mubayaati kon Asiid ibn Abi Yasiid an imraatin ci benn min al ñoo xam ne ñu bokk ci ñi jaayante woon jigéen ñi jaayante woon soxna yi jaayante woon annabi yonent bi annaha qaalat nee min al mubayaati annaha qaalat ka radiyallahu anhunna kaana fi ma axada alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil ma'ruf alladhi axada alayna alla na'siyahu fi alla nahmusha wajha wala nad'uwa waylahu wala nashqa jayba wala nanshura sha'ra wala <coughs> mu ngi noonu Allah <laughs> kon lii mooy li nga xam ne nii la ko imaam Abu Dawud indee bon moo tax imaam rawahu mu ne Abu Dawud isnaad hasan ndax càllale bi ñële ay saduq lañ mooy hadis la boo xam ne inshaa allahu taala huwa kama qaala al imaam mooy bu hasan la ba sahih ah kon ginnaaw lii kon hadis bi lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi <coughs> di wax ci tera bu ñu tere an niyahatu yaxaw ci ndax da ngaa génn da am koo faatule musibaam dee mu dal mu la dal ah dal say mbokk ngay yaxaw waaye tere guñ tere ah walatmul xaddi mbéj sax lex yi wa shaqil jay bi ak tamit xotti sa yére yi wa nat fi shaari ak buddi karaw wa xalq yi ak wat ko wa du'a yi di woote bil wayli ki toskare wa subuur ak aku halkade loolu di ko woote ci sa kaw ak yooyu ñu ne fii leer na parce que hadis leen saa salaam mooy li aayatul mumtahina wala mumtahana doon wax loolu la teñ gisoon ci keroog ñu naan ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhan nabiyyu idhaa jaa'akal mu'minaatu yubaayi'naka 'alaa allaa yushrikna billahi shay'an walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna awlaadahunna walaa yaatiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna walaa ya'siinaka fii ma'ruuf walaa ya'siinaka fii ma'ruufin fabaayi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna allaha ghafurur rahim ay douze saar boobu mu ne koon yaa ayyuhan nabiyyu yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam idaa dem dikkal ne laal mu'minaatu way gëm yàlla yu jigéen yi yu naga te nga xam ne mooy leen yitteel mooy jaayante yow naga jaayante yow ci kaw yi alaa allaa yushrikna kene ñoom soxna yooyee duñu bokkaale billahi ci yàlla shay'an dara benn wala yasriqna te ñu jël duñu fab ah duñu sàcc wala yazniina ñetteel te ñu nekk ñoo xam ne dañuy njaaloo wala yaqtulna na bu ñu wee nag ba am seen doom wala sax doom joo xam ne euh, du njaaloowuñ sax dañoo am boroom kër après daal di koy infanticide daal di koy rey loolu duñu ko def wala yaqtulna awlaadahunna te ñu faat seen doom yi waaye it duñ bàyyi ba am ëmb boo xam ne Euh, wol nañ ruux ta doom dañu ne dañuy dem avorter ji parce que bon euh, cette grossesse là ils n'ont pas aimé cette grossesse boo xam ne neexu leen ko voilà c'est que yow ëpp nañ ci cent vingt yi weesu na loolu bu ñu ko defan ah, ndax bu boobaa ruux comme que bu rool nañ ci moom ruux ah bu boobaa bakkan nga faata ah. wala yardul na wala dawul na wala yaa tiina te bu ñu fi indi bi bu daanin ci njuum bu diif boo xam ne yaftar yi naw moom la ñuy duur bay naay di hinna ci seen kanamu loxo yi waar juli hinna ak seen diggante tànk yi walaa yaaw si naka fii maaruuf te duñu la mooy ci njëkk mooy yi nga xam ne moom la yeneen saasaan di diglee ko tere waaw duñ la ci mooy léegi lii nag la naan bokk na nag ci maaruuf yii baat bii te Ibnu Atiyya loolu la waxoon ne te foofu bokk na ci maaruuf boobee mooy allah naan wax ñu bañ a nekk bu ñu amee musiba di yaxaw ko yuux loolu yeneen saasaan doon ko jël ci jigéen parce que ñoom lu ëpp lu lool di dal waaw lu ëpp ñuy def loolu ay jigéen bu amee musiba ñooy yuuxoo ko yuuxoo tay ma dee ñun de yàq na nooy waaye waaye toskare ñeel na ñooy voilà waaye sama sama nag suuf dem na waaye waaye lu dund gi jariñati waaw daal di samp bopp bi ci suuf si wala yaazu billah xotti yére yeeg mbéj ak tamit nekk koo xam ne di xew si xar kanam geek a gajj wala yaazu billah di gaañ boppam après war a dem kër docteur loolu lépp war na ci loolu yëpp dafa xaram léegi mu ne kon maaruf gi ci na ne walla yaa si naka fi maaruf bu ñu gi d'accord ci yëpp kenn lii dinañ takkook moom fa bàyyaxun na jaay la ñoom wastaghfir lahunna allah te nga ñaanal leen yàlla jéggal inna allah ndax borom dafa fuuroon aji yërëmaa koon la aji jéggalaa koon la rahim aji yërëmaa koon la kon lii nii moom la soxna si radiyallahu anha ne bokk na ci li yonent bi alayhi salaam jëloon ci ñun pacte nag engagement ne ne yéen dañuy jaayante lii ci la mooy ci maaruf googu maaruf gi ci la lépp daanaka dugg ginnaaw yi mu lim noonu moo <laughs> dugal la lépp waaw allah nasiyahu fii ñu bañ ko cee mooy allah naxmusa wajha ñu bañ di xotti suñu xar kanam yi parce dañoo am musiba ñuy ngañ suñu bopp di kii voilà poose lu yuwe wala defar su wala suñu we yi ñu yor waaw loolu nag mook mbéj ak mbéj tamit ci la lotmul xudud moo tax beneen bi waaw laysa minna man latamal xudud de waaw mbéj boo ne moo mbéju ma damaa damaa jàpp sama xar kanam gi di ko nekk di kii di ne la yooyu yëpp xeet yooyu yëpp ci la ak gaj sa bopp ah, ak jël sa baaraam di jam sa bopp ak <laughs> loolu lépp ci la walla nadoo waylaa lii nag mooy Euh, euh, lëkkaale mag suñu bunt bi côté bi la mujjoon wa du'a bil wayli was subura ak xaraamal bu bunt bii di wane tahrimu niyah ala nay wala mil ghaddi wa shaqil jay wa nadfi jari wa halq wa du'a ak di woote ci sa kaw bil wayli ci tostare was subur ak al halak ma ak halkane lii la mu bokk na yeneen saasam dañoon wala nad'u bu ñu woote wa suñu kaw bu ñu amee musiba way lan waaw naan way leen way toskare waay way lii humma way lii waay waay waay waay toskare ñeel na maay waay sama sama nag suuf ne dem naay <laughs> waa way laa way woo saak toskare mu ne lool nee woon na bu ñu ko jël de kon lii di wane lëkkaale bu buntu bak xaraam gi nga xam ne moom la xaraam ndax borom bi nee na bu leen ko ci moy ci wala nashuqqa jaybaata duñu xotti suñu yére yi dugal loo loxo ci baatu mbubb bi rek daal di tig waaye foo ko man di ti foo ko man di tiiree ci suuf nga commencé xotti lépp ci yam waaw mu ngi noonu ah waaw <laughs> ah, wala nanshura sha'ra jël sa karaw gi tamit nee na loolu bu ñu ko def jaxase ko jaxase boo xam ne waaw ndax wane nit ñi ne man nii maa ngi ci bëj je suis en waaw jaratul sangu jaratul kii nag xeeñ rek ta yow ñun daal sawaay yooyu yëpp di wane ne kii dem yooyu yëpp yu fi jaahiliya lu dul islam voilà kon nag loolu la quoi <laughs> waaw lu ama am solo la waaw loolu daa am solo quoi mooy yooyu da koo tere tasaare sa bopp karaw gi léeg-léeg eh, sax loolu dañ koy wan ñoo xam ne yow sa karaw gi nga ko waroon yow premièrement muuru nga ñëw dëj bi ku ñëw gis na la keroog waaw même bu dee defoo dara sax nga toog noonu ku sa karaw gi def ko ñu ñàng ñoo xam ne ku gis ne ah dégg de tawul sax pon di nay loolu lépp na ci li nga xam ne yeneen saa sam da koo xaraamal waaw loolu moom bu leen ko dikk kon lii nii mooy lëkkaale mag suñu bunt bi wallahu taala alam kon al imaam al xaafiz ñu xool bi ci tegu